a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu asheeku abul mahamidi asheeku ahmadul xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi tasawwuf bal tarkuhu faqat li-ta'ziimi al-'aziim wal xawfi aydan min 'adaabi al-'aliim bal tarkuhu faqat li ta'zimi al-'azim wal xawfi aydan min 'adaabihi al-aliim ma'a an-nadaamati 'alaa maa qad xalaa min al-ma'aasi wal-'uyuubi musjalah fii lañ ñëwoon Serigne bi radiyallahu anhu di wax dëgg dëgg luy tuub li nga xam ne moom lay leeral ci ginnaaw an-nadaam ginnaaw al-'uzla beru muy leeral beneen ci ponk yi te ñaar yi képp la leeral après dugg ci leneen. kon tàmbali woon nañ wàllu buntu tuub bii kenn da nga koy bàyyi nit ki day balam doon def bàkkaar ba jiitu woon du defaat lu mel noonu te nag li wajhil ba li wajhil rabbi ngir nekk nekk borom bi képp mooy tax ci loo xam ne moo ko tànn da koo neex pa mu bàyyi ba moom amatul pexe amatul pexe parce que de toute façon cër ba mu doon defee bàkkaar ba mënatu ko mu ne tuub naa <coughs> waa yoo xam ne dafa dagg fii otoom la jël di seeti koo xam ne daa nar a njaaloog moom waaw fële ca biir biir biir Jurbel wala fële ca biir biir biir biir Kolda sawaay taal otoom teg ko ci waaw daw daw daw ba ci dëggu taliba sawaay affaire bi paan pneu bi fay mënatu dem te fii benn mécanicien fi quoi xaw ma fi kenn quoi oh. oh j'ai raté quoi après bon mu xam ne fii mu ne mënatu la dem ndax ndaw sa moom de toute façon bo tey moom bu weesoo mooy après day day day dem day jël ak ñoom dem day day day day génn frontière daa am fu muy dem. sa waay xam ne fii mu ne de façon moom si c'est fini léegi nag. <laughs> mu toog rëccu ba mu neex ko ca suba ga mu fexe débrouiller xam na ne ndaw si léegi dem na quoi génn na frontière jaar na Mali wala jaar na feneen léegi nag sawaay euh, defar lu oto bi nag di ñibbiwaat quoi fa mu jóge woon ca Ndakaaru après nag ne bon tuub naa ko ah. non kooku dañ naan ko non non xam nga ne yow yow yow yow yow foo ko tànnee <laughs> yow kay ñàkk pexe la mu ne nag yooyu taxul ma wax bal li am ba des mooy alaxtiyaari ci loo tànn mooy tarkuhu faqat da ngay bàyyi bàkkaar boobee képp li ta'zimil azim ngir màggal borom bi nga xam ne mooy ki màgg wal fi ak ragal aydan ba léegi min adabihil alim ci mbugalam mu tar mi mu tëkkoo ñuy def bàkkaar yooyu la duñ ci génn ma an nadamati fii la ñu waroon a jël ànd ak di rëccu il faut la ngay tuub bàkkaar ba nga ne doo ci jaaraat ngir rëccu sax lan moo taxoon nga def waaw comme ni nga xam ne boo jëlee sa loxo sa tànk juum ba teg ko ci taal gis nga boo ko yëkkatee non seulement mu lakk la bu baax non seulement da koy yëkkati mooy bàyyi ko ci dugalaat mais da rëccu sax lan moo taxoon ba xool ak ngay xoole ba dugal ko ci. mu ne nag waa maa nadaama bàyyi gi day ànd ak lan bàyyi ko ngir yàllaay kese waaye ragal mbugalam ma mu tëkkoo ñi nga xam ne ñoo koy def. ànd ak di rëccu ala ma qad xalaa ci li nga xam ne moo weesu ci bàkkaar bi mu defoon minal maasi li nga xam ne moo weesu minal maasi ci bàkkaar yi nga xam ne moom la def wal uyubi ak ayib yi nga xamante ne nii moom la ne nekke mus musjalan ci loo xamante ni lu ñu joyal la lépp amul lenn lum naan bon non mooy yooyu yëpp dañ ciy tub ba pare nekk koo xam ne dañ ciy rëccu ci lu ñu joyal musjala mu ne wa niyatun an laa ya'uda sarmada li kulli shay'in laysa yurdi samada mu ne ba léegi mu ngi lay wax charte tuub de mu ne wa niyatun te waa ji foog mu am yéene allah ya'uda sarmada waa ji bàyyi bàkkaar bi di tuub non seulement da koy bàyyi ngir borom bi hein ak ragal mbugalam ma waaye rëccu ci bàkkaar yi waaye wa niyatun mu am yéene fës yéene allah ya'uda que ni du dellu sarmadan ba faw li kulli shay'in ci li ci kanamam li weesu moom weesu na waaye li jëm ci kanam am nay fas yéene ne moom du ci dellu li kulli lay laysa yurdi samada ci lépp loo xam ne gërëm loowul kontaan loowul as-samada borom bi nga xam ne moom la ñépp aajo woo mu am yéene ne lépp loo xam ne gërëm loowu ko dootuma ci ne bakkaar bii moom dootuma ci ne voilà loolu la voilà léegi nag mën naa yéene lool après ba kanam noot ko ak iblis ak yooyu mu tàbbiwaat ci mais boobaa na tuubaat waxoon naa la xadiisu yonente mi alayhi salaatu salaam at-taa'ibu min adh-dhanb waa ji nga xam ne eh, eh, day day day day day tuub ci bakkaar bi ah muy def bàkkaar tuub kooku nekkul tuub boo xam ne day du sell la am na yéene bañ koo def waaye bakkanam a ko noonu mu ne kook nekkul ki nga xamante ne nii bi mu sir koo xamante ne day day wéy ci bàkkaar bi ci persister tay ko di ci continuer wala waada même bu dee delloo na ci lu mat soixante-dix fois ci bés bi te saa su ne mu ngi ànd ak yéene gu sell ne du ci dellaat wu delluwaat waaye bakkanama ko noonu kooku bokkul ci ñi nga xam ne ñoom lañ naan dañoo wëy persister ci bàkkaar kon nag mu ngi noonu le léegi nag mu lay wax beneen charte ginnaaw ah yéene bi mu ne waraddu kull almadalimi ila arbabiha kama nadamtu awwala mu ne beneen ci charte tuub mooy waradduhu waa ji yil faut mu nangoo delloo kullal mazalimi bépp tooñaange boo xam ne da koo tooñoon nit lépp lu mu tooñoon nit ilaa arbaabiha da koy delloo ci ña ko moom xam nga bàkkaar man na am waa ji bàkkaar boo xam ne moom digganteem ak boromam gese la fii mu ne waa joo xam ne dafa toogoon julli jot julliwul kooku bàkkaar boobu digganteem ak boromam la amul beneen nit goo xam ne am na lu mu ci dugg mais am na façon bàkkaar yoo xamante ne nii moom lool ak nit ñi la jël ba pare tooñ tooñ na boroomam mi aaye loolu digaloon ko mu rafetal diggante mbokk gi a innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum dëgg dëgg dëgg diggante way ngëm yàlla yi ay mbokk lañ ñoom ay mbokk lañ rafetal leen seen seen mbokkoo boog moom defu ko mu ñëw au contraire def lu yàlla ay xaraam jël xaraamal jël alal waay par exemple masalan kooku kenn du ko ne yow tuubal rek mu toog ci néegam ak ruqam tàllal loxoom boromam ne ko maa ngi tuub tuub ju sell léegi kantaa alal yi nga jëloon ci waa ji xaram yi nga toje woon daal di koy wala alalam di léegi loolu nga ne mais moom dama koy garder déedéet dañ naan la bokk na ci charte ne yow dëggu ko ci sa tuub wa radduhu ak delloowam kullal mazalimi yépp tooñaange yépp tooñ yoo xam ne daal dina koy tooñ jël ko alalu jàmbur wala mbiru jàmbur kan la koy delloo ilaa arbaabiha ca ña ko moom waaw kamaa kem ni nga xam ne nazamtu laa ko nose woon aw walaa lu jiitu woon téere bii di masaalikul jinaan man a cheikhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim lii jotoon naa cee addu ci masala bii di masalatu tawba muy charti tawba ak yooyu comme ni nga xam ne noonee lañ ko lose woon lu jiitu ñu ne ko ah defoon nga lool mu ne waaw fan nga ko de kon boog ndax man nañoo am euh, sëriñ bi radiyallahu taala an nga fan nga ko defe woon mu ne faraaji an nidaamana lil axdari tajidahu waadihan wuduuhal qamari mu ne da ngaa bëgg xam lool fi ma ko defoon lu jiitu loolu mooy wane ne kon téere boobu moo jiitu téere bi mu ne kon faraaji an dellul boo bëggee am lu gën yaatu nag ci wàllu wi nidaamana suñu nose way ya nga xam ne nose nañ ko lil axdari ngir al ba ñu nose ci al Axdari loolu léegi <laughs> mooy du Axdari al Axdari imaam boobu ci boppam la sëriñ bi nose <laughs> voilà parce que téereem bi moo siiwee noonu ñu naan matnul Axdari voilà loolu la mooy la mu bind moom al imaam Abdurrahman al Axdari moo tax mu ne la ma nose la mu bindoon def ko ci wàllu fiqh bu ndaw woowu hmm, muy matnul Axdari moom nañ naan laxdari am nga laxdari yoom loolu la la parce que dañoo mujj téere bi ñu tuddee ko boroom du ñu wax mat nu du ñu jëkki du ñu wax lool matnu yi dañ koy wax mais li gën siiw rawatina ci réew wolof dañ naan rek al axdari waaw dañ naan laxdari sax la ñuy wax <coughs> mu ne nag loolee mu bindoon nose woon naa ko te moom tuddoon ne lool charti tuub foo fële boobu nag note euh, man Cheikh Ahmadul Xadim ba ma jëlee téere ba radiyallahu anhuma du ko def way ni ma ko def dama koo way ba pare yokku ci yoo xamante ne nii ni ko boroom xam-xam yi yaatale ci wàllu tuub alhamdulilah ma yokk ko foofu leeral ko fa kon mu ne kon dellul ca suñu nose ga ñu def lii lil Axdari tajidhu di nga ko fekk masala bii di nga fekk wax giita di nga fekk lii nga xam ne moom laa doon addu waadihan ci wàllu tuub mu leer wuduhal qamari leeru weer woo xam ne badru yajin boo xam ne daa nekk euh, quatorzième guddi jàpp quinzième guddi ci bu dee weer wi nga xam ne daa mat sëkk ni mu yeere nañ bu dee benn niir newul ci asamaan si masala bii fa ma ko wax jàll fa ma ko àddu ci sama téere boo bële ji nazmu boo bële ma def nose ko ci al Axdari yi nga ko fekk mu leere noonu le al imaam al Axdari loolu mooy al jawharun nafis lay wax téereem boo bële al jawharun nafis fi aqdi nathril Axdari ar-ra'is voilà mooy al jawharun nafis foofule la ko leeral kanta euh, al imaam al Axdari léegi loolu yi dinañ ci ñëw côté boobu muy wax noonu insha allahu taala moom mu ngi gane àddina fële ci Aljazaïr muy Algérie mu ngi gën a àddina l'an bi nga xam ne at bi nga xam ne mooy l'an 920 ginnaaw euh, gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu dëppoo ak l'an 1514 ci atum grégoire ba pare génn àddina nag l'an 953 loolu mooy li gën a siiw ci ginnaaw atum gàddaay yonent bi alayhi salaatu mu dëppoo l'an 1546 moom moo tax al imaam al-Axdari moom 33 ans la judd la dund wallah malgré li bindam yi di barkeel te bindul lool kese de ah non non mooy bindul kese que ne al matnul axdari boobu kese la bind de ah non non non bind na yeneen voilà yoo xamante ni yeneen nazm yoo xam ne ay nazm sax yu mu def nazmul jawaahiril maknuun fii thalathatil funuun ci wàllu balaaxa moom moo ko bind waaw ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bind na ko moom al imaam al al al axdari rahmatullahi alayhi di Abdurrahman ah muy al cheikh Abdurrahman al axdariyu rahmatullah alayhi wa radiya anhu kon génn àddina année boobale muy euh, l'an li nga xamante ne mooy 953 dundu euh, li nga xam ne mooy 33 ans ci li nga xam ne mooy li gën a siiw ah, moom moomi nag matnoom boobale wax nañ la ko mooy matnul Axdari yi bi nga xam ne moom la def ci fiqu muxtasarul Axdari yi bi mu def ci al ibadat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 wal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin